kon alimamu alhafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala mu wonde hadis mille deux cent cinquante six mu ne wa an abi hurayrata radiya allahu taala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala annahu qaala tu'radu al-a'maalu yawma al-ithnayni wal-khamiis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saa'im rawaahu tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiithun hasan rawaa wa rawaahu muslimun rahimahullahu bighayri dhikri as-sawm kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah ñoon di ñaareelu hadiis buntu bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ad-dawsi an rasulillahi mu ngi jële ci ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam annahu qaala mu ne nee na tu'radu dees nay gaaral expose al a'maalu jëfi jaan yi yawmal isnayni bésub altine wal xamis ak alxames waaw bésub altine ak bésub alxames fa uhibbu man nag sopp naa man rasulullah ay yorada alayhi salatu wassalam ñu daal di gaaral exposé amal yi samay jëf fekk bu ñuy gaaral borom bi samay jëf fekk wa ana fekk man sa'im te jëf yi ñuy gaaral fekk xaal ba may nekk ba borom bi ñu koy gaaral samay mbir fekk ma nekk ci xaalu woor <laughs> mu ne rawahu hadis bi soroonako at-Tirmidhi yu daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi léegi mu ne wa qaala bi mu ko soloowee nag nee na xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax bu baax mu ne waaye wara a waahu mu ne te soloo na xadiis bii nag soloo na ko ba léegi ki nga xamante ne nii mooy euh, muslim al imaamu Abul Husayn muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi daal dina koy solo moom it waaye bi ghayri dhikri sawm waaye foofu nag tudd fa affaire koor tudd fa koor moom al imaamu euh, euh, muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy hadis bu Seydina Abu Hurayra bi imaamu Tirmidhi solo. est ce que moom doon nga ko solo ñu ne la bii benn sëriñam moo ko ji fekk moo ko jiitu bokk mooy imaam ad-Daarimi imaam ad-Daarimi sëriñ la ci imaam Muslim ak imaam at-Tirmidhi moom euh, moom moo ko solo sinon ñeneen ñi fi doon tudd kenn solo wu ko ci Muslim gisoo imaam euh, Nawawi mu ngi naan imaam Muslim solo na lii waaye bi ghayri dhikri sawm tuddul koor te fii affaire koor lay wax sopp lundi ak jeudi après nañ ñëw ci imam muslim la la ko solo insha allah al imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah mu ngi ko ndi abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi sawmi yawmi al-ithnayni wal khamis mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya mu ne nettali nañu Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Farith Eh, muy az-Zuhali mawlaahum Abu Abdillah an-Naysaburi <laughs> rahmatullah alayhi sëriñ la woon ci imaamul Bukhari imaam Muslim eh, moom mii moo amoon problème ak imaamul Bukhari finalement ca bin Abdillah an-Naysabur <laughs> ba imaam Muslim meroon parce que imaam Muslim seen taalibe la woon ñoom ñaar ñëpp imaamu Muslim daal di far jël ne saxiixam bi kenn la ci dul indi fa xadiisam voilà. waaw ba pare jël moom mooy sëriñ ba <laughs> voilà diñ teerloo imaamul Buxaari yi mu ñëw taalibe yëpp daanaka daanaka bàyyi ko moom di dem ci ay jataayam kese affaire bi nag bon neexu ko woon quoi imaam Muslim bi mu seet loolool que ne affaire bi ta sëriñ bi ba imaamul Buxaari yi kiiwee muy muy wax loo xam ne day xam ne ñoom la ci jublu imaam Muslim dem jëli li mu mësoon a bind ci moom yëpp sëf ko ci ay gëléem jël ko delloo ko ko <laughs> imaam Muslim daa nekk koo xam ne moom su tàng la woon quoi waaw ba pare saxiixam bi non seulement imaamul Buxaari waaye imaam Muhammad ibn Yahya az-Zuhli jëlewul ci ñoom ñaar indiwul seen xadiis lenn ci saxiixam dara waaw dere dere dere dara waaw kon mu ngi noonee hmm? waaw waaw akbar wala am na benn riwaay buy wax waa a ah, hadis sayna Abu Qatada bi eh, xam nga imam riwaay imam Shu'ba bi mooy biñ génn hadis biñ génnoon su'ila an sawmi yawmil ithnayn gisoon nañ ko ci guddal xam nga imam Muslim nee na man nag am na loo xamante ne man maa ko riwaayu Shu'ba boo xam ne man maa ko bañ a indi damaa jàpp ne loolu def def la mooy que ne dañ ko laaj. am sawmi yawmul isnayni wal xamiis mu tontu yow yawmul isnayni dañ koo laaj ci lu jëm ci wàllu woor bésu isnayni lundi ak jeudi yeneen saa sam tontu rek ci lu jëm ci wàllu altine te ne bés boobu ci laa jublu imaam muslim ne loolu nag daa jàpp ne loolu def def la la voilà ba imaam al-Qaadi Iyaad ne bon loolu nag am na luñ ko mën a dégg ah ba imaamul An-Nawawi ne imaamul Qaadi Iyaad nag loolu mu wax mooy li ràññee ko mooy yawmul xamis waaw bon lool mooy laaj nañ ko ko nekkul ne loolu mën na bañ a nekk njuumte voilà laaj nañ ko ko ak yawmul isnaani yeneen saa sam tontu benn bi kese voilà loolu gis nga riwaaye boobu imaam muslim xam nga ndiwul càllale boobu mu ne son ba am na lenn ñoo xam ne dañ ko soloo ne eh, imaam muslim da ko solo jaare ko ci muhammad ibn yahya nii moo tax eh, ku mel ni al cheikh al éthiopie maa ngi gis mu naan rahimahullah loolu moom def def la la parce que imam muslim na dañ ne am na boo xam ne imam muslim nusxa yoo xam ne daf koo indi mu jaar ci sëriñ bii mu ne loolu moom ko yaakaaruma ne noonu la demee parce que imam muslim ci boppam sëriñ bii moom imaamul Buxaari yi ñoom ñaar ñépp amul kenn koo xamante ni moom indi na benn xadiisam ci ci saxiixam te moo ko jëloon engagement parce que le fait ñoom <laughs> ñoo indi woon <laughs> bon ñaari sëriñam yooyu ñoo ñoo taxoon affaire bopp xew quoi <laughs> bon <laughs> voilà mooy imaamul Buxaari ak Muhammad ibn Yahya mi te Muhammad ibn Yahya sëriñ imaamul Buxaari la imaamul Buxaari moom moom ci Sahih bi day indi c'est moom day indi ay ay xadiisam neewul bon kii comme que nii la doxalee man xaaral ma rocc ko ci sama Sahih bi déedéet voilà da ko ci bàyyi waaw bu ne haddathana Muhammad yu bari moom nii lay wax <laughs> az-Zuhli muy ibn Yahya sëriñ la woon tamit ci imaam at-Tirmidhi nekkoon koo xam ne spécialiste la woon ci wàllu imaamu Zuhri bu ñu naan comme tey rek ñu naan diw mooy spécialiste ci diw non boo ko boo bëggee xam boroom xam-xam diw wala nangam moom yii diw moom moom daanaka ko moom mii nag spécialiste la woon ci imaamu Zuhri muy Muhammad ibn Yahya hafizu Khurasan ah, Nisabur Muhammad ibn Yahya Zuhaliyu rahmatullahi alayhi kon mu ne kon imaamu Tirmidhi haddathana Muhammad ibn Yahya qaala mu ne haddathana Abu Asim mu ne ki ñu ne tam Abu Asim da Ad-Dahhak waaw gis nañ ko faa jëlee mooy borom Ad-Dahhak yu bëri Ad-Dahhak ibn Makhlad ibn Ad-Dahhak ibn Muslim ibn Ad-Dahhak Ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullah génn àddina deux cent dix Muhammad ibn Yahya waxuñ kañ la génn àddina deux cent cinquante huit rahmatullahi alayhi ah, ah, moom ah, am na nag ñu wax moom moo gën a yéex a génn àddina imaamul Buxaari imaamul Buxaari gis nga moom cent quatre-vingt-quatorze la judd te soixante-trois ans la judd la dund mooy kii nañ tudd léegi mooy moom al imaam al al al al al al Bukhari soixante-trois ans la dund voilà moom euh, rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala rahmatan waasi'a rahmatullahi alayhi moom nag al imaamul Bukhari sëriñ bii nii moom moo gën a euh, moom mu ngi euh, dund dund na ba deux cents parce que Imam Bukhari deux cent euh, la génn àddina parce que cinquante six ans plus six ans yële six sept huit neuf dix onze douze soixante douze soixante soixante trois la voilà jege na soixante trois yi mooy dugg na soixante trois mais deux cent cinquante six ci la génn àddina moom al imaamu euh, euh, al al al al Bukhari alors que kii moom mu ngi génn àddina deux cent cinquante huit mooy deux ans après bi imam al-Bukhari génne àddina rahmatullahi alayhi kon Muhammad ibn Yahya kon xawaala haddathana Abu Asim gis nañ ko sax an Muhammad ibn Rifa'a mu jële ci Muhammad ibn Rifa'a ibn Tha'laba ibn Abi Malik al-Quradi al-Madani al-Ansari rahmatullahi alayhi moom nag maqbul la rahm yoo xam ne il faut ñu taabaa ko an Suhayl Abi Salih mu jële ko ci Suhayl ibn Abi Salih Abu Salih mooy Zakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani kii nag Abu Yazid doom ji la ah hmm, génn àddina ci wilaya eh, li nga xamante ne ma Abu Ja'far al-Mansur rahimahullahu tabaraka wa ta'ala loolu nag muy tombeek vers eh, li nga xamante ne nii mooy ay saa am ñu ne non cent trente huit ñu ne cent quarante rahmatullah ala an abihi mu jëla ko ci bàyyam di Abu Salih di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani al-Ghatafani mawlaahum di borom import export génn àddina cent un an Abi Hurayrata mu jëla ko ci bàyyam muus mu ndaw mi Abu Hurayra ad-Dawsi dugg ci l'islam l'an sept jamono Xaybar génn àddina l'an cinquante neuf fi xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tu'radu al-a'maalu yawma al-ithnayni wal-khamiis fa uhibbu an yu'rada 'amalii wa ana saa'im hadiisu Abii Hurayrata fii haadhal baabi hadiisun hasanun ghariib kon mu ngi nii léegi nag ñu xool li mu wax ne imaamu Muslim rahmatullahi alayhi da koo solo Euh, waqa euh, léegi moo gis gis nañ moom da cee dolli gharib hadithun hasanun imaamu Tirmidhi gharib ci nus ay ñor loolu yàgg nañ la ci wax imaamu Nawawi ñu mu xam ne loolu lañu gis yu bari wu ci dollee gharib imaamu Tirmidhi duñ ko gis du ñàkk nag ne nusxa bi mu yor amaana loolu la woon amul woon gharib waaye ñun yooyu am na ci léegi nañ xool nag al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi mim ne wa rawahu Muslim imaam Muslim soloon na ko bi ghayri dhikri sawm mais yoo xam ne. tudd ci sawm léegi nañu xool imaamu muslim kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu nahyi ani shahnaa'i wat-tahaajur waaw yiw buntu téere bi yiw ak jokk ak teggini bunt bi si leen suraax yi def tere ak bañanteeg meroo jàppalanteeg ay di di di di di di di di tongo wanteeg ah, yooyu mu ne haddathana ibn abi umar muy al-adani rahimahullah gëj nañ ko gis muy muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani al-hafiz abu abdillah nekkoon makka al-makki rahmatullah alayhi génn àddina 243 rahmatullah alayhi qala mun haddathana sufyan mu jële ci sufyan kooku sufyan kese moom makka la noon dañuy xam ne kon ibn sa'id du Yahya du Sufyan ibn Sa'id as-Sawri Sufyan la Sufyan ndax kële dëgg la Sufyan ibn Uyayna Kufi la waaye Makka la ne woon ñoom xamante woon nañ wala mais Sufyan bële moo mag te moom Kufa la ne woon muy a sawri rahmatullah alayhi moo tax am na benn xadis bu kii wax Sufyan bi ibn Uyayna naan xadis boobu maa ko njëkk a jaar ne Sufyan as-Sawri ci kon mu ngi noonu kon Sufyaan bii comme que Makka al-Adani wàkka loolu bokk na ci ni ñuy xam ne bu bu leeralul ne Sufyaan kese ñu ne ah euh, Sufyaan bi ne woon Makka mooy kan Ibnu Uyayna kon Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Makki waaye al-Kufi waaye al-Makki rahmatullahi alayhi génn àddina li nga xam ne mooy cent quatre-vingt-dix-huit génn àddina cent sept rahmatullahi alayhi sëriñ waa Makka xaritu imaamu Maalik rahmatullahi ala al-jamii an Muslim ibn Abi Maryam mu jële ci Muslim ibn Abi Maryam di Muslim ibn Abi Maryam Yasaar al-Madaniyu mawla al-Ansaar rahimahullahu ta'ala kañ la juddu kañ la génn àddina loolu gisuñu ko moom am nañu ne ci wilaaya Abu Jaafar al-Mansuur ci la génn an Abi Salih an Abi Salih boobu mu jëlee ko ci Abu Salih gis nañ ko sànq Zakwan al-Madani borom import export rahmatullah alayhi sami'a mu ne moom sami'a dégg na Abaa Hurayrata rafa'ahu marra mu yëkkati ko benn yoon ba ci yeneen tubaab saa saa qaala mu ne tu'radul a'maalu fii kulli yawmin yawmi xamsi xamiisin wa ithnayn voilà fii noonu la woon de tu'radul a'maalu fii kulli yawmi xamiisin wa ithnayn dañuy gaaral jëf yi ci bésu alxames bu nekk ak altine fa yu fa yaghfiru Allahu azza wa jalla fii dhaalika al-yawmi li kulli imri'in bu ko defee borom bi buñ ko gaaralee jëfu jaam yi mu daal di jéggal képp koo xam ne laa yushriku billahi shay'a moom du ku dul bokkaale lenn rek yàlla dara koog dañ koy bokkaale illaa ba mu des waaw imra'an illa nit koo xam ne kaanat nekk na baynahu digganteem wa bayna axiihi ak bokkam ah, shahna ak ak ak ak ak li nga xam ne mooy ak ak problème ak noonoo voilà ak bañante loolu moom bu amee ñaar ñooñu kenn di tongoo ak yooyu kenn du leen jéggal fa yuqaalu kenn du ko jéggal fa yu yuqaalu nee nañu wax ne urku haadayni urku haadayni hatta yastaliha urku haadayni hatta yastaliha négadiku leen bàyyi leen ñaar ñee loolu mooy urku leen seenu jé jéggal bu leen leen jéggalawul dara mettre leen ko a stand by voilà leen ko na tegee teem deegul seenu nekk loo xamante ne nii lu luñ leen di jéggal la bu leen fi kenn jéggalagul waaw hatta yastaliha ba ni nga xam ne noonu la ñuy eh, eh, yëwénale seen diggante voilà bu ñu yënawalul seen diggante rek kenn du leen jéggal waaw noonu la ko imaam muslim kon mu ne kon mooy loolu mooy lan li nga xam ne tooradul amal yawmal ithnayn wal xamis fii xam nga tudd fi waxu koor moo tax mu ne imaam muslim soloo na ko waaye di eh, ghayri dhikri sawm waaw mooy gaaral bu ñuy gaaral jëfu jaam yi bésub alxames ak bésub altine waaw sauf que ci riwaay imaamu imaamu Tirmidhi bi mu ne man damaa bëgg nag buy borom bi bu ñu koy gaaral suñu jëf yi sama jëf yi fekk ma nekk man ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma nekk koo xamante ne dafa damaa woor xam nga xadiis bi siiw na mais pas ci wax bi urku hadayni hatta yastaliha te pourtant imaam Muslim ñoom la tegale ah voilà urkuha zayni hatta yastaliha bu njëkk bi te moo gën a siiw boobu dana haddathana Qutayba moo jiitoon bi mu ne nettal na Qutayba di Qutayba ibn Sa'id Abu Raja al-Balkhi as-Saq al-Baghlani taalibe ñoom imaamu Malik deux cent quarante la génn àddina rahmatullah alayhi Malik ibn Anas gis mu jël ko ci sëriñam bi Malik ibn Anas ibn abi ibn malik malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghayman abu abdillah al-himyari bi imamu dar al-hijra imam malik men génn àddina la 179 rahmatullah alayhi fii ma quriya alayhi loo xam ne nag dañ ko doon jàngal hadith waxoon naa imam malik ni mu doon jànge du toog di jàngale yor téere bi jàngal wala di jàngale déedéet day toog kenn ci taalibe yi mooy yor téere bu imam malik bind di Muwatta di jàng di wax hadith imam malik di déglu ñépp ni tekk di déglu waaw ah. mu ngi noonu <laughs> an Suhayl mu jële ci Suhayl gis nañ ko sànq mooy doomu Abu Salih bi wala muy Abu Yazid rahmatullah alan abihi mu jële ko ci baayam te mooy Zakwan Abu Salih borom import export rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal tuftahu abwaabul jannati yawmal ithnayni wa yawmal xamis beneen biro ko kene mooy yawmal kon dañ ci xam ne bésu altine ak bésu alxames dañ ciy gaaral jëf yi ci borom bi tabaaraka wa taala waaye bésu altine ak bésu alxames borom bi xamal nañu ne ki yoon saa sam xamal na dañ ci ubbi buntu àjjana yi Allahu akbar waaw tub taxu te bokk na tamit yi nga xam ne buntu àjjana yi dañ koy ubbi mooy weer weer woo xam ne moom buntu àjjana yi weer wi yëpp dañ koy ubbi mooy weeru koor waaw yeneen saa sax du ne na ilaa jaa ramadan bu ramadan ñëwee futtihat abwaabul janna ah, wa ghulliqat abwaabun naar wa sulsilati shayatin mu ne bu ramadan ñëwee dañuy ubbi buntu àjjana yi waaw yaa ca jotoona ubbi baabu tawba nga xam ne moom du tëj mukk lu dul bu àddina yi tukki buntu boobu moom day ubbeeku tout waaye yeneen yi nga xam ne day moom dañ koy ubbi weeru koor bi yépp waaye borom bi ci xéewalam def na ne ci biir semaine bi benn at la at mi weer koor koor koor moom benn loon na ci weer la ci at mi waaye ci bés yi ci semaine yi am na yoo xamante ne bés yoo xam ne tout le temps ci ubbi buntu àjjana yi yépp waaw mooy lan bésu altani altinat yawmul xamis moo tax mu ne tuftahu dis nañu bi abwaabul jannati bunti àjjana yi yawmal isnayni bésu altine bu nekk wa yawmal xamis ak bésu alxamis fa yufaru li kulli abdin ñu jéggal bépp jaam boo xamante ne ñeel bépp jaam laa yushriku billahi shay'an du bokkaale yàlla dara gis nga lii mooy lu garaaw li quoi <laughs> mooy loo nga xam ne semaine bu nekk ñaari yoon ñu ko ci buntu àjjana yi ngir di jéggal jaam yi yow bokkaalekat bi loolu moo tax bokkaale bokku na ci li gën a garaaw quoi mooy yépp yow buntu xéewal yépp day tëju ci yow buntu yi lay yóbbu ci yàlla ñooy sakk waaw yépp porte close ngay fekk waaw foo jaar bëkkub miir foo jaar bëkkub feer tël ci sa bopp bi sax di nga yàgg néew yi bopp parce que bunt boo fëgg ñu la c'est pas ici retourne-toi fële ba defaraat sa bopp bàyyi shirk yi nga nekk moo tax tawhid ñu war ko lijjanti waaw waaw li ci doyloo rek eh, dégg naa nangam déedéet ba pare di koy boo gisee gaa yoo xam ne ku dëpp neb yàlla la ñu ne waaw moo neb yàlla ah moo bu ko waxee de ah moo ko sañ ak yu mel noonu nangam ak yoo xamante ni da nga naan mais ñii ñii yan façon yan façon nit lañu waaw nit ñoo xam ne dañoo woyof bopp woyof bopp waaw daa dëgg seen kàddu yépp shirk wax moom bu ñuy ubbi seen gémmiñ nga xam ne kii tawhidam zéro dara baaxu ci waaw pas-pas bi ñuy am. ñenn ñi ci yenn yonent yi wala ci yonent yi wala bi ñuy am ci nit ñu baax ni loo xamante ne yàlla kese la ñu koy askane la ab nit ku baax parce que nee nañ wala yu la wala boo moo fi gën wala moo nàngam dañ koy dégg yow borom bi ne yeneen saa sax nee na ku mel noonu moom yow xaw ma kande waaye buntu àjjana yi ñuy ubbi altine bu nekk ak alxames bu bopp bu nekk di jéggal ñëpp yow kenn du la jéggal allahu akbar <laughs> tuf taxu des ne ubbi <laughs> abwaabul jannati buntu àjjana yi yawmal xamiisi yawmal isnayni bésub altine bu nekk wa yawmal xamiis ak bésub alxamis lundi jeudi fa yufaru bu ko defee ñu jéggal li kulli abdin ñeel bépp jaam boo xam ne laa yushriku billahi shay'a moom du jaam du bokkaale yàlla dara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ndax borom bi moo nanguwul moo du supporté ñu koy bokkaale la dara waaye nag bakkaar bu waaye indi lu dul bokkaale bu dee da ñëw tuub bokkaale sax boo ñëwee tuub dina la ko jéggal mais boo ko tuubut yeneen yi même boo ko tuubul borom mën na la ko jéggal mën na am x raison bu tax mu jéggal mais bokkaale yow boo ñëwul sóot sa bopp nangu ne yaa ci génn parce foo mu nekk loo xam na ngay pare ngir nit ci génn ci borom boo ko defee mu jéggal la waaye boo ko defut tus la lu dul jéggal waaw kon nag illaa ba mu def kon ku mel nii moom kenn du ko jéggal dara waaye nag ginnaaw bokkaale beneen affaire boo xam ne dina tax kenn du jéggal ko euh, jaam bi dara mooy lii illaa ba mu des rajulan beneen waay boo góor goo xam ne loolu nag amul góor ak jigéen a ci yam amul mafhum amul loonaan bon góor la wax kon waay joo xam ne kaana dafa nekk na baynahu diggante moo na axiihi ak bokkam sax naa li nga xam ne mooy ak bañanteeg ak tongoog ak sa soriwanteeg nangam voilà ku nekk naan du ko tudd waaw boo ko tuddee yàlla naa gis saa buti di caaxaan yooyu waxi saytaane yooyu nga xam ne moom ngay gis gars yi di ko wax foog ne nag ñu ngi ci fulla te nawuñ ci sero ñu ngi ci ñoom ñoom salon iblis lañ toog waaw <laughs> ñi nga xamante ne ñaar goo xam ne daa am ñaar ñoo xam ne dañoo am seen moo xam ay frère lañ moo xam frère ngeen xamante woon seen affaire baax yi wala ay mbokku diine wala jog yi ngeen tongoo ñaar ñooñu borom bi nee na yoneen saasam nee na kooku it kenn du ko jéggal tus lan la ñuy wax fa yuqaalu ñuy wax anziru anziru haadayni hatta yastaliha anziru haadayni hatta yastaliha hmm? anziru haadayni hatta yastaliha mooy axiru rek mooy urku bële benn lañ urku mooy axiru xaar dégg yéexaleen seenu kii tegal leen ne stand bàyyi leen leen waaw ah dañ fay nekk di tongoo bàyyi leen fële waaw ba kera ñuy yéwénal li nga xamante ne mooy seen diggante bu ñu ko deful rek kenn du leen jéggal wax ko ñett yoon anziru hadayn mooy axiru hadayn ñaar ñii moom yéexal leen seenu jéggal leen yéen sa malaaka yi bu ne kenn du leen jéggal hatta yastaliha ba dañuy yéwénal seen bu diggante moo tax nag wax ko ñett yoon moo tax saytaane rawul ki nga xam ne moom mooy fekk ñoo xamante ne nii dañoo àndoon doo nekkoon moo xam ay couple lañu ay soxna ak so jabar wala boobu yoo xam ne ay frère lañu wala ñoo xam ne dañoo xamante woon ay copains yi yooyu après seen problème am am yow defoo doxoo loo xam ne day fexe boole leen yow ngay xam kenn ki ngir mu bañ a tudd keneen ki waaw du loolu la Cheikh Abdul Aziz Ibn Alxaaji Malik Ibn Ousmane alayhim ridwaanu rahiimu rahmaan doon wax ngallaawaay dañuy yor jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka waaw jikkoy puso puso fu mu jógee day fekk ñaar yu tàqale ko mu bëgg leen mu leen di boole waaw di leen ràbb di leen boole bu sa yére ne teet tereet xottee ko bii jaar nee bii jaar nee boo leen bëggee boole looy def puso ngay jël boole leen. ba nit man naa seetlu sax doo bu amul seetlu bu baax du foog ne lii maçon nag teppeeku yor leen jikko jooju mooy di defar diggante yi di ko ràbb diggante yi jot a xar fexe leen di ko ràbb di leen boolewaat di leen toppale waaye bu leen yor jikko yi paaka mooy paaka fu mu jógee daa fekk ñaar yu ànd moom la bu foxe dagg bul ñëw fekk ñu ànd nga ñëw dagg seen diggante wala nga fekk ñu dagg yoo xam ne seen diggante yàqu na pare nga gën a jël gin leen a ci ay conseil luñ naan moom ngay joxe te dara du conseil loolu mooy màggatum yoor yor te yor-yor wax naa la léegi amatul ay yor-yora non ci whatsapp yeeg téléphone yi la heure yu nekk nag ñuy woote ni yàq fay diggante ne dañ lay conseil voilà wala yow nga woote naan da ngay conseil ci koo xam ne jaru ko te matu ko te lépp problème boo seetloo mooy yow boo ko toppee yow sa jëkkër ji la yàlla booleel day seen seen jëkkër seen diggante day gën bu dee am na problème day gën a dee ak tamit ñi nga xam ne ñooy sa xarit yi nga xam ne ñoo naan ah na nga am fulla de waaw waaw na nga am fulla de xamew ma la woon ñàkk fayda de waaw waaw boo ko ko nangulee nangam ak nangam ah yooyu nga xam ne bu ko defee ku nekk ngay xëcc fam ne moom itam waaja it am ay gaaj yoo xam ne ñoom ñoo koy conseillé nee nañ naan ko nooy faut pas jigéen ñi di la yamal ah. non non non il faut lay yàpp waaw gis nga jigéen ñi non boo faut pas nga leen di may yenn yi ah sinon sax fii la ñuy ah. yow itam saytaane buy taxawaaloo buy tambaambalu nga voilà ab saytaane nga boo xamante ne nii mooy alxannaas alhamdulilah yow kenn nga ci taalibe yi bii fii waaw miy jam ci xolu nit ñi lu yées waaw alladhi yuwaswisu fi suduri naas di jax jaxal ci dënnu xol nit ñi. minal jinnati ñooñu ci jinne yi wan ak nit ñi yow nag ci nit ñi nga bokk waaw kon loolu jikko ju yées waaw yonent sallallahu alayhi wasallam ne waaw ku mel nii moom <laughs> léegi yow dama lay laaj yow mi joué mbir moomu ba ñooñu dootuñ tuddantee bi yow nga foog ne yow bokk nga ci ñuy jéggal ah, yow yaakaar na ko yow yaa bi nga naan <laughs> moo tax ku nekk war ngaa seet li nga naan dangay ngay conseil waat lan ngay seet conseil waat waaw am na yoo xam ne boo ko man nga ne ah wax dëgg yàlla man daal li ma lay digal mooy fexe leen ànd quoi waaw fexe leen yéwénal seen seen seen diggante waaw ndax borom bi nee nañu wax sulhu xayra waaw ma ne yéwénal waaw réforme tout le temps fexe yéwénal loolu yiw kese ci nekk waaye nag Iblis ak mbokkam ñoo naa ah non non loolu loolu faiblesse la waaw non loolu moom faiblesse la moom faiblesse bu rëy rëy rëy la. ñoom <laughs> danaa la non non non xayr gis nga loolu dalay yàq non oh, yaay takk tubay wala femme bi da war a am fulla gaa boo amul fulla góor ñi dañuy jaar sa kaw jàpp la pierre waaye ñu naan non femme dañ lay yàq waa non léegi ku nekk jàpp nag léegi nag dañuy jaay fulla jaay ngeen tous ak ñàkk fulla ngeen jaay waaw <laughs> waaw waaw <laughs> waaw. kon mu ngi noonu lii lu ama am solo la yow bu dee ñaar ña nga xam ne yaa waral ñu ñu xar seen diggante yàqu wala gën a yàqu di gën a sori ñoom duñ leen jéggal fekk ñu ngi fekk yëngu nañu ñu ca yow dama lay laaj yow bi nga xam ne yow yaa sooke mbir mi wala yaa ko aggravé yow yaakaar nga ne yow yow yow da nga diñ ci génne indemne yow yow dinañ la jéggal yow kenn du la jéggal yaa ko tay waaw ndax lu bon li basratu suuy muy jiw gu yées gi yow yaa fii daal di wasaare daal ko fiy teg kon nag mu ngi nii kon hadis bi ginnaaw kon lii kon gis nañ imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi ni nga xam ne kon noonu la indee am na bon leneen tamit loo xamante ne indi ko waaye eh, bul juum de <laughs> allahu akbar al imaamu abul rahmatullahi alayhi Euh, parce que ñetti la yoo xam ne da leen a tegale hmm? daf leen a tegale euh, mu ne ginnaaw yi ñu am na beneen bu saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne haddana Abu Tahir wa Amr ibn Sawwad euh, rahmatullah alayhima mu Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Misri rahimahullah génn ànd la deux cent cinquante mu ne wa Amr ibn Sawwad muy Amr ibn euh, as-Sawwaad ibn al-Aswad ibn Amr ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Sa'd ibn Abi Sarh moom itam Misri la waaw Misri deux cent quarante-cinq la génn àdduna qaala ñoom ñaar ku ci nekk mu ne axbaranaa ibn Wahb moom Misri la muy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim euh, al-Qurashi al-Fihri mawlaahum rahmatullahi alayhi moom génn àdduna cent quatre-vingt-dix-sept euh, qaala mu ne axbaranaa Maalik moom taal imaam Maalik noonu imaam Wahb Maaliki bu mag boobu muy Malik léegi ñu ñëw ci càllale biñ nekkoon sànq ibn Anas du imamu daaril hijra an Muslim ibn Abi Maryam an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu rasulillah an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala tu'radu a'malu an-nas fi kulli jum'atin marratayn yawma al-ithnayn wa yawma al-khamis fa yughfaru li kulli 'abdin mu'minin illa 'abdan baynahu wa bayna akhihi shahna fa yuqalu utruku aw irku hadhayni hatta yafi'a voilà fii nii la ñëwee <laughs> allahu akbaru allahu akbaru allahu nag bu la nee nag eh, eh, tooradu dañuy gaara amaalu naasi jëfu nit ñi fii kulli jumaatin kulli jumaa mooy semaine du biir ajjuma bi ajjuma daa am bés boo xam ne ci biir ajjuma bu ñu tuddee àddina altinek al ak alxames non waaw mooy semaine la lay wax jumaatin ci eh, semaine bu nekk maratay ni ñaari yoon yawmal isnayni bésub ajj loolu nga xam ne du bés ajjuma daa am ñaari yoon ci biir asbu benn bi tudd yawmal isnayni mais yawmal ci biir vendredi déedéet comme suñu bés bi ñu nekk yawmal <laughs> eh, jumaa bi ñu nekk nii eh, muy bés bu tedd mu ne tooradu dees nañ gaaral amalu naasi fii kulli jumaatin ci semaine bu nekk maratay ni ñaari yoon yan bés yawmal isnayni bésub altine yawmal xamis ak bésu alxamis fa yughfaru ñu daal di jéggal li kulli abdin mu'min ñeel bépp jullit boo xam ne way ngëm yàlla la e, jaam boo xam ne way ngëm yàlla la illaa ba mu des abdan jaam boo xam ne na baynahu diggante bay bayna axi ak mbokkam sax naa daa moom bañante ak dëddoo ak soriwante ak jaay fulla nee nañu te du tus du fulla du dara ñàkk fulla la fa yuqaalu bu ko defee ñu daal di wax ne utruku baleen voilà awir ku wala baleen yéexaleen haday ni ñaar yi hatta ya fii a ba ñuy delloo te seen xaal bu njëkk ba mooy yiwal nekk ci lu baax voilà kon mu nga kon gis nga am na urku ah am na utruku am na anziru haday hatta yastaliha waaye am na hatta ya fii Allah kon mu ngi noonu kon eh, ginnaaw taxriij bi nii léegi kon fii lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax baabu istihbaabi sawmi al-ithnayn wal-xamiis bunt bii nga xam ne day wax sopp wuñ sopp woor li nga xam ne mooy bésu altine waaye bésu hein euh, euh, alxames mooy bokk na ci lu tax ñu sopp ko mooy bés la boo xam ne borom bi dañ ciy gaaral borom bi jëfu jaam yi te nag bokk na ci xaal yi gën bu ñuy gaaral sa jëf ca borom bi fekk nga yor xaal bi yeneen saa salaam moom mi nga xam ne moom moo ñu gën a xam yàlla te moom lañu borom bi royloo nee na moom bëgg na bés bu ñuy gaaral ay jëfam ca yàlla fekk xaal bi mu nekk woon kon amul xaal bu gën waalo koor ci jamono yooyu ndax bu amoon yeneen lu gën loolu borom bi dina ko dëppaale woon yeneen saa salaam ak loolu te lii la ko dëppaaleel te loolu la soppoon kon ñu gis ngëneel gi nekk kon ci woor yawmul isnayn ak yawmul xamis beneen bu ñuy xam mooy ngëneelu kon woor yawmul isnayn ak xamis bés la boo xam ne dañ ciy ubbi buntu àjjana yi te bu la fekkee nga def loo xamante ne yow am na sax porte boo xam ne Rayyan la tudd ca buntu yi ñuy ubbi waaw nga xam ne porte les VIP d'Allah comme niñ ko fi waxee woon waaw jagoo ñu borom bi jagoo ñooñu ñoo koy jaare ci wàllu koor kese góor gi nga xam ne dafa màgg ci moom da nee na moom te maa fayal sama bopp du ma ko délégué kenn man borom bi tabaraka wa taala Allahu akbar kon ngëneelu woor isnayn ak xamis kon fii am nañ beneen ci wàllu isnayn gi gisoon nañ ci xadiis Seydina Abu Qatada yeneen saa sam da woon mooy bés la boo xam ne zaaka biñ ko laajee an yawmil isnayn mu ne zaalika yow wulidtu fii wa fii ah loolu de bés la boo xam ne ci laa juddu bés la boo xam ne ci lañ ma yónni wala ci lañ wàcc ci waaye gis nañ beneen xikma bu nekk ci woor na isnayni mooy bésu altine waaye mu dolli ñu ci alxemes que ne bés la boo xam dañ ciy gaaral jëfu jaam yi ci borom bi waaye bés la boo xamante ne ndax jumaa bu nekk dañuy ubbi dañuy ci gaaral li nga xam ne mooy jaam yi dañ ciy ubbi buntu àjjana te buntu yooyu ñu ubbi mooy buntu yërmande yi la borom bi ubbi te nan la koy yàlla àjjana kenn du fa dugg saa nga am jéggal gu mat sëkk moo tax mu ne boroom bi bu ko defee ci bés yooyu mu jéggal képp koo xam ne du bokkaale yàlla dara te amul wala ko keneen am na am na ñoo xam bokkaale wu foofu réussir nañu waaye nag comme que nañ Iblis moo tax Iblis ñaar yooyu lay gën a jouer mooy soit da lay bokkaale loo parce que xam ne ne. boo nee ci bokkaale yow tëj nga ci sa bopp njéggalub yàlla fekk dellu woo te pour nga delluwaat laa <laughs> ilaha illa allah tey nga problème lu nekk dina la fa jaaral ngir nga bañ a génn ci sirk yi nga nekk di la ko taarala wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum la hudhud waxoon Musaa Njubur wala Musaa Njubur ne woon gaa yi saytaane moo leen taaralal seen jëf yi ak seen pas-pas yu yi seen noonu la lay def ngir gën laa pëtëxal ci biir kàmb gi doo mës a génn saa boo naree génn mu daal teg kajj sa tànk yi waaye nag du ko kajje noonu ci lu rafet la koy defee waaw di law di la gën a suuxat di la gën a pëtëxal ci biir ngay gën a def ci biir waaye ginnaaw boo rëccee foofu ci wàllu shirk mu ne ha kii gis naa ne côté pas-pas manumaa fexe ba yàq ko léegi ni muy def xam na ne am na beneen affaire boo xam ne day tax moom du tëj buntu jéggal ci moom ci ñaari bés yu am solo yi yawmul isnay ni bésub altiné xamis mooy naa fexe mbokkam diw kanam ma yàq diggante moo tax la Iblis saa bu xëyee day jox mission yi nga xamante nii day bu bu ngoon jotee day dajale askanam wi mooy shayatin yi nga xamante ne marada yi nga xamante ne ñoom lay lëgëyal ñoo koy lëgëyal Iblis laaj leen ne ku nekk tay lañ nga def waaw kii ne man de def naa lii walla def naa yàq naa lii def naa lii tax naa diw sàcc na tey tax naa diw waaw moom masula njaaloo waaye fexe naa mook faam diw daal wala faam diw masula njaaloo waaye fexe naa ba taaralal ko guur tel ba tey daal toog dina ci njaaloo iblis yooyu mën a waaw baax na waaye wenn ci iblis yi kenn ki ne moom man fexe naa ba diggante diw ak diw waaw ak a neexoon fexe naa ba léegi dootuñ diggante mu ne ko yow mii daa soxla daal di koy indi xëcc ko ci moom ne moom tey ci kawam lay fanaan mooy ci moom saa yi xam nga buñ tey waa ji euh, iblis mu yiis mi bi nga xam ne tey yow gis nga boo defee lii le roi yow tey pavillon spécial ngay nekk waaw kër roi bi ngay fanaan te fanaan kër roi bi c'est fanaan feneen nag lépp lal ya gën a neex gën a nooy gën a baax ndékki ya gën a baax ak reer yaa ci yépp ñoo lay xaar boo reeree ba pare ndékki yaa lépp foo xamante ne nii ñu leen di garder ba waaw yow ay nekk fi naan est nangam loolu am iblis wala <laughs> mu yées mi bu ko defee nag yeneen saytaane yi dañuy ñëw saytaane boobu bu ñu xëyee fexe def ni waaja mooy nañ tasi diggante parce que xam nañ ne loolu eh, mooy fakk nañ porte bu mag a mag a mag a mag a ci képp koo xam ne man dañoo fexe nga bokkaale yow yow da lay bokkaale loo ba pare dugalaale la ci tas diggante waaw yàlla te rek nga ne doo bokkaale léegi day fexe tëju fii ndax xam na ne moom. boo amee problème ak diw ba tongoog moom rek <laughs> c'est bien ki yàlla dootu ko jéggal fekk rafetaluñ seen diggante Allahu akbar ta xadiis bu mel ni xam nga euh, sayyiduna Usaama hmm, bunu Zaydin radiyallahu ta'ala anhu soloona xadiis bu mel ni Euh, bi nga xam ne moom da laajoon yonent dafa daf ko laajoon tamit yonent bi sallallahu alayhi mais yonent saa sallam yow lan moo tax ma gis la hmm? nga nekk rek aji koo xamante ne nii da ngay woor kii yi nii bésu altine yi nekk lundi yéeg yooyu loolu lan moo tax comme ni ko al imam ad-Daarimi soloon na xadis boobu fekk Seydina Usaama en fait benn mawlaawam même bu dee xadis boobu des naa dëgg parce mawlaawam bi kenn xamul kan la dane euh, mais dëgëre na feneen xadis Seydina Usaama bi jaar na feneen mu ne Usa Seydina Usaama da doon yéeg da doon war quoi di dem ci benn alalam benn toolam boo xam ne waa Quraa la nekk boo xam ne da doon dem di ko lijjanti léeg-léeg toolam ba di ko seeti di seet tool baag di ko nemmeeku léegi malgré loolu fa yasuumul isnayni wal xamis da doon woor bésub altine ak bésub alxames fi tariqi ci yoonu yaa même bu doon dem waadil Quraa xam nga dafa sori mu nga côté Xaybar léegi fa qultu lahu nee na ma ne ko mais li ma tasuumul isnayni wal xamis fi safari wa qad kabirta wa da'afta nee na Mawla mooy njaatigéem boobu ne ko mais yow Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma ne ko mais lan moo tax ngay woor bésub altine alxames ci ci tukki te yow màgg nga. te amatoo kàttan gi nga amoon ba nga nekkee jeune léegi mag nga aw raqat wala boog ah, mooy gin ngaa mooy eh, la nga manoon manatoo ko quoi fa mu ne sayna Usaama ne ko parce que radiyallahu anhu inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yasuumu al-ithnayn wal-xamiis wa qaala inna a'maala an-naasi tu'radu altine ak bésu euh, alxamis voilà voilà ba pare mu ne moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam jëfu jaam yi dañu koy gaaral yawmul isnayni bisu altine wal xamiis ak bisu alxames kon xadiis bi beneen luy wone nginiilu woor kon bisu altine ak bisu alxames lii daa feeñaat bu baax baax baax baax ci suñu xadis bi kon beneen beneen beneen beneen beneen xikma ngoog liy wane ngëneelu woor ñaari bés yii ah kon de yal nañu ci borom bi tabaraka wa taala daldi daldi koy yombal amin kon nag ci kaw nii eh, eh, lañu pare ci suñu xadis bi walillahi alhamdu